won ci mbokkaale gi nga xamante ni moom la aleyhi salaatu wassalaam mbokkaale woon diggante almuhaajiruuna wal ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim ñu ngi woon ci waxu imaam muhammad ibn isxaaq raximahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ne moom seydina muhammad ibn isxaaq ci siiraam raxmatullaahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokkale diggante moom ak seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ginnaaw gi mu mbokkal diggante seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ak Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhuma mu ne mu mbokkale diggante seydina Jaafar ibn Abi Taalibin wa Muaaz ibn Jabal di seydina jaafar diggante seydina jaafar ak seydina muaaz ibn jabal euh, mu def leen axaway ni moom seydina muaaz di axu bani salima radiyallahu anhu foofu fa yemoon gisoon nañu walillahi alhamdu walminna tarjama seydina muaaz di seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa arda eh, imaam Muhammad ibn Isxaaq raximahullah di continuer ci politik boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon nga xam ne ngir boole leen ku nekk jàppe sa moroom comme sa bopp comme sa mbokk mais comme sa bopp mu jël ñi nga xam ne ñooy waay tumuranke yi jóge makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman boole leen ak muhaajiruuna yi nga xam ne ñoom seeni kër lañ ne mu nekk ñu dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imaam muhammad ibn isxaaq rahimahullah di continuer mu ne wa kaana abu bakrin siddiq radiyallahu anhu ibn abi quxaafa radiyallahu anhu an abihi abi quxaafa wa xaarijatu bn zayd bn abi zuhayr axu balxaaris bn alxasraj axawayn moom kon muhammad ibn isxaaq imaam ibn isxaaq raximahullah ginnaaw bi mu ne yonent mi aleyhi salaatu wasalaam boole diggante seydinaa jaafar ak na Muaaz radiyallahu anhuma mu ne na Abu Bakr nag ki mu ko booleloon moo doon Xaarija ibn Zayd ibn Abi Zuhayr di Xaarija di doomi Zayd Zayd boobu di doomi ku ñuy wax Abi Zuhayr moom gisoon nañ tarjumaam walillaahi alhamdu wal minna ñoom ñaar ñépp di as-Sayyidu Siddiq anhu ak Xaarija ibn Zayd bi ñu agsee Quba waxoon nañ fi mu daloon ci ñaari wax ya fa amoon euh, kenn ki kiñ ne ci moom la daloon moo doon xaarija ibn zeyd ibn abi zuhayr te gisoon nañ tarjamaam walillaahi alhamdu wal minna mu ne axu balxaaris ibn alxazraj di mbokk waa balxaaris ibn alxazraj axaway ni mu def ko moom ak seydna abu bakrin radiyallahu anhu ay mbokk mu ne beneen ñu yonent ñeneen ñaar ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boole mu ne wa Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu anhu wa Itbaan ibn Maalikin axu bani Saalim Saalim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Xasraj axawayn mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boole diggante Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu ak Itbaan ibn Malik di seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaa nekkoon mbokk waa bani Saalim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Xasraj mu baali leen boole def leen ñoom ñaar ñu nekk ay mbokk ah, moom mii di seydina Itbaan radiyallahu anhu gisoon nañu tarjamaam moom it walillaahi alhamdu wal minna bi yonent bi aleyhi wassalaam jullee ca waa di raanuuna ba waa bani saalim daal di koy gaaral ne ko aqim indana fil adadi wal uddati wal manaa ñu ne ko woon desal fi ñun ci mbooloo moo xam ne bu dee ay nombre de nit yoo xam ne ngir protéger la ñun doyal am nañ ci ba doyal waaye bu dee préparation li jëm ci wàllu arme ji yépp ngir aar la waajal nañ suñu bokk loolu lépp am nañ ko pare te doolu dinañ la mën a protéger kooku di seydina itbaan radiallahu taala anhu moom ak seydina umar ibn al-Khattab seydina muhammad ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñaar la yonent mi alayhi salaatu wassalaam daldi woon boole def leen ay mbokk eh, xam nga Seydina Umar ibn al-Khattab loolu dinañ ci ñëw insha allah bu ñu àggee ci ghazwatu Tabuk bi nga xam ne ci la naan man dama amoon kaane lii axun min al ansaar ni mu ne ci saxiix mu ne dafa amoon benn mbokk boo xam ne ci ansaar yi la Euh, boroom xam-xam yi ñu bari ci ñoom ne mooy Atbaan ibn Malik ki nga xamante ne nii moom euh, mooy euh, mbokkam moomu nga xam ne dañ doon joxante ay dañ doon awante comme que dañoo yoroon seeni liggéey yoroon seeni gàtt nekkoon ay éleveur tey bu ki sàmmee ay gàttam sàmmaale yooyu keneen ki entre temps lan la keneen kiy def day dem toog di di di di di di sieste déedéet moom day dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di déglu lépp loo xam ne moom la jàngale ci bés boobu bu ñibbee daal di dem ci mbokkam mi daal di koy wax ñuy awante bu ëllëgee keneen ki daal di dem sàmmi keneen ki ñëw déglu ñoom noonu lañ doon def allahu akbar ngir lan ba bu leen dara rëcc ci waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moomu moo ñëwoon daal di koy fëgg ne ko ruum ne ko problème am na Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko ndax ruu romain yi ñu doon tëkku di Hiraql ak ay mbokkam dañoo jege si mu ne mbir mi gin naa garaaw loolu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam fase na soxnaam Allahu akbar Allahu akbar loolu boo ñu ci accès yi ci gën a ñëw insha Allah ci xadis boobu Seydina Omar dane woon kaane lii radiyallahu an axun min al ansaar boroom xam-xam yu bari ne Itbaan ibn Malik la woon radiyallahu anhu wa ardaa kon imaam ibn Isxaaq mu ne ginnaaw bi ñu waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole diggante Seydina Omar ak Itbaan ibn Malik axawayni def leen ñaari mbokk mu ne wa abu ubaydata ibn abdillah ibn al-jarraax wasmuhu aamir ibn abdillah wa sa'd ibn mu'aaz ibn nu'maan axu bani abdil ashhali axawayn imaam ibn isxaaq ginnaaw gi mu nañu raximahu llah wa abu ubayda yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal boole ku ñuy wax sayyiduna abu ubayda ibn abdillah nekkoon doomi abdullah ibn al jarraax boobu doomi ku ñuy wax al jarraax mu ne nag abu ubayda bii boo bëggee xam turam dëgg-dëgg wasmuhu aamir ibn abdillah aamir la tuddoon dàkkantalam ne woon abu ubayda baayam tuddoon abdullah muy abu ubayda amir ibnul jarrah radiyallahu anhu mu ne moom wa sa'd ibn mu'adh ibn nu'man ak sa'd ibn mu'adh siddiqul ansaar radiyallahu ta'ala anhu wa arda axu bani abdil ashhal di mbokk waa bani abdil ashhal foofu fële ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam axawayni mu daldi leen eh, def ñaari mbokk eh, lii la imaam Muhammad ibn Isxaaq wax Sa'd ibn Mu'aaz moom defoon nañu tarjamaam walillaahi alhamdu wal ban jamono jamono ja nga xam ne fala fa Mus'ab al-Xayr Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda demoon doon woowaa Madina di leen jàngal seen diine di leen convaincre ci l'islam imaam ibn Isxaaq dane moom ak seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu ma lañ boole waaye loolu dafa wuteek li nga xam ne moo ñëw ci saxiixu imaamu muslim ibn al xajjaaj raxmatullah alayhi mu jële ko ci seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu mu ne moom seydina anas aaxaa bayna abi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aaxaa bayna abi ubayda ibn al jarraax wa bayna abi talha loolu boo demee ci fadaa'ilu saxaaba euh, ci kitaabu imaam muslim ibn al xajjaaj raxmatullah alayhi di ko fa fekk kon lii moo gën dëgër li nekk ci saxiix bi te wax nañ la defoon nañu taxriiju xadiisu yii nii yu imaam ibn isxaaq bii gis nañ ni da ko solo bilaa bi geyri sanadin sa sanad euh, moo tax gis nañ bañ commencé ba léegi am na yoo xam ne ñii duñ ci d'accord euh, ainsi de suite bii moom mooy bii muy wérul buñ jëlee càllale bi ci ah moom ci boppam wérul ndax imaam ibn Ishaq amul la dañ ñëw rek nettali noonu nettaliwul càllalaat xamuñu chaîne bi ku fa ne waaye bii mu wax nii dafa wute ak li nga xam ne dafa wér nekk ci saxiix imaamu muslim te nag saxiix imaam muslim bu lii mooy lii moom mënoo taxaw ne ñaar yëpp amoon te ñoom ñaar ñëpp ngiroon dund non mooy fokk nga nootal te kon nag ci kaw loolu lu wér bu ñuy teg xadiis bu wér saxiix xasan ak daif lool surtout bu ñëwee ci côté ndax saxiix ak xasan ñoom dañuy dem bu dee ci wàllu àtte yi dañ di jëfandikoo. mais bu ñëwee ba war a nootal mooy yoo xam ne mënatuñ leen a boole bu boobaa nag ci lañuy xoole bokk na ci façon yi ñuy nootale ñu xool xadiis bi est-ce que ci degré wëriwaa euh, wéram ak wéram bu nekkee muttafaqun alayhi la beneen bi nekk ci sunan yi wala yooyu bu boobaa dañ naan àddéedéed ah, wala muy muttafaqun yi beneen wax bi nekk ci saxi imaamul yi mais moom rek ko solo imaam muslim solowu ko mais ànd na am na foo xam ne ñoo ko bokk solo bi ñu bokk solo boobu la ñuy nootal bu dee ne mënoon leen a boole bu boobaa ñuy nootal ci wàllu wéruwaay boobu dañuy jël loobu ndax kat mooy li gën wér ndax amul ci téere yi asaxu minhuma ba'da al qur'ani wa li hadha quddima comme li imaam as-Suyuti rahimahullah wax ne ginnaaw amul ci téere yu gën a wér ñaari téere yooyu ba'da al ginnaaw al-Qur'aanul azim amul ñaari téere yu gën a wér saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima kon nag li imaam Muslim solo moo gën a dëgër fuuf kon lii nii wérul mooy que ne yonent bi dafa boole seydna abu ubayda ibn al ak sa'd ibn mu'adh non non non ndax seydna anas imaam muslim soloo ci moom mu ne yonent bi di ndaw yàlla li aleyhi salaatu wasalaam dafa bokkaale boole diggante abu ubayda ibn al ak abu talha rahmatullah radiyallahu taala wa ardaahuma ah léegi kañ lañ defuñu woon tarjumaam bu ñu toppee kiiwu seydna muhammad ibn isxaaq bi mooy abu ubayda amir ibn al moom lañ defagul woon tarjumaam mu ngi tuddoon amir ibn abdillah ibn al jarrah hilaal ibn uhayb am na nag ñu naan wuhayb au uhayb wuhayb ibn dabbata ibn xaaris ibn fihrin al qurashiyu al fihri ah, kon noonu la tuddoon looloo doon turam amir ibn abdillah ibn al jarrah turam moo doon amir amir boobu di doomi abdillah baayam di abdillah abdullah boobu di doomi ku ñuy wax jarraax mooy maam ji loolu nag la gën a siiwe ñu naan ko amir ibnul jarraax dàkkantalam nag moo doon abu ubayda ibnul jarraax loolu loolu la gënoon a siiwe mooy ne moom maamam la gën siiwe ko baayam baayam mooy abdallah waaye maamu bàyyi baayam mooy aljarraax kooku la gën a siiwe moo tax ñu naan abu ubayda ibnul jarraax sute bàyyi Ah, moom nag di seydina abu ubayda aamir ibn al jarrah radiyallahu anhu wa ardaa moom duggam ci lislaam bokk na ci njëkk dugg ci lislaam comme ni ñu ko tudde woon ah, tuddoon nañ ko bi ñuy gis njëkk dugg ci lislaam waaye ñoom moom az-Zubayr ibn al Seydina Usmaan ibn Affan seydna abdurrahman ibn auf ñoo ñépp dañ ne woon dinañ def seet tarjuma ca kanam tey nag insha allah pour bañ bi reporter di reporter di reporter ñu def tarjuma seydina abu ubayda amir ibn al ci jamono ji nga xam ne aleyhi salatu wasalaam ak sinu medina ba tabax jàkkaam bi wala ñi ne bul fàtte wax yooyu ne woon këni këni euh, bu euh, mbokk mbokkaale gi mbokkaale diggante muhajiruna jamsaar yi am nañu ne bi mu koy def mu ngi doon tabax jàkk ji am nañu wax après euh, bi ñu agsi comme que fa àgg nag ñu daal di defaale tarjumaan ci tudd gu ko imaam Ibn Isxaaq tudd ne moom la mbokkaale ak Seydina Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu taala an saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa wa radiyallahu taala anhum ajma'in kon moom bokk ni ci njëkk a dugg ci lislaam moom seydina abu ubayda amir ibn al ah, imaam ibn saad rahmatullah alayhi ci at-tabaqaat mu ne dugg ci lislaamu seydina amir ibn al ak seydina uthman ibn mad'un ak Ubayda ibn al-Haarisi ibn al-Muttalibi ak Abdurrahmaan ibn Awf ak Abu Salama ibn Abdil ñoom ñoo bokk ci benn waxtu wu ñu dugg benn jamono ju dugg ci lislaam te boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam duggagul woon daaru al arqam ibn abil radiallahu taala anhu wa ardaa moom gisoon nañu bi kuffaaru qurayshin yi ala rasihim almal'uunu abu jahlin nga xam ne kuffaaru qurayshi ni à leur abu jahlin ak ñi ko doon jàppale àndoon moom wéeg moom ci projet boobu di fitnaal julli ñi yonent bi salaatu wassalaam gisoon nañ ne li mu def Euh, dafa ñëw kenn ci fan noon yi gën a muy waa banu adi di waa clan ñoom abu jahlin mu ut fa ci ñi nga xam ne ñoo ko jot a gëm jeune boo xam ne matagul woon vingt ans waaw akbar di al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu jël kër googu koo xam ne fi noon bi nekk fa la dëkk mais ab jeune la amul soxna kenn du ko soupçonné mais moom moom am na këru boppam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fas mbugalu ko faaru Quraysh ni ak persécution yi mu daal di jël foofu ngir am bërëb boo xam ne fa lay dajeek saxaabaam yi nga xam ne ñoom lañuy persécuter ko buggal ko xoñañal ci dëkk radiyallahu anhum ngir mu mën a faire face man di leen malgré metti bi mais message yu l'islam moom du taxaw muy continuer di passer le message ndax moom dañ koo yónni ngir mu jottali message yu boroomam ni doon metti metti mu ut réaction boobu ut foo xam ne dinañ fa man di nekk te kenn du leen soupçonné ñuy continuer di jàngale kon l'islam yàgg naa nekk ci xat-xat mais du nekk nañ ci ay xat-xat ñu ñuy persécuter rek nañ arrêté lépp bu kenn jàngalee ci diine déedéet ndax loolu loolu nekkul li nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam jàngale te bokkul ak lim doon def kon ñoom ñii mbooloo mii yépp di Seydina Amir na abdillah ibn al jarrah ñu gën koo xam ci seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu ak seydina usman ibn mad'un moom gisoon nañu abu saaibi radiyallahu anhu ubayda ibn al xaaris moom gisaguñu ko mooy que njëkk a xeex badar mook seydina ali ak seydina hamza contre kuffaaru qurayshi ni moom gisaguñu ko ibnul Muttalib ak Seydina Abdurrahman ibn Awf gisaguñu ko Abu Salama ibn Abdul Asad jot nañu koo gis ñoom ñoo bokk ci waxu imaam Ibn Saad këne ñoom ñoo bokk benn waxtu wu ñu dugg ci lislaam te boobu laata laata kañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dugg daaru al Arqam ibn Abil Arqam eh, moom nag Seydina Ubayda abu ubayda bi nga xamante ni ci la dugg ci lislaam kuffaaru quraysh ni di leen yokk mbugal wax nañ la laata muy dugg yonent mi alayhi salaatu wasalaam bi dugg kër ad daaru kër al arqam ibn abil arqam bi mbir yi taree ci cinquième année bi ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal leen ñu gàddaay yi moom Seydina Abu Ubayda dem Éthiopie demoon na bokkoon na ci ñi nga xam ne jóge woon nañu seen dëkk di Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman daldi dem Abyssinie di actuelle Éthiopie ah moom nag Seydina Abu Ubayda bi nga xamante ne radiyallahu anhu ci la gàddaay gi am tamit jóge moom entre temps jóge na Éthiopie ba ñibbisiwaat comme niñ gise woon vague bi ñibbisi waatoon te qissatul araaniq yoo yële nga xamante ne ni loolu du dëgg loolu taxul woon te gisoon nañu li nga xam ne moo ko waraloon dëgg mooy jalaalu quraani rabbil alamin moo taxoon kuffaaru quraysin yi màgguk alquran moo taxoon ñu sujjóot waaye nekkul na yonent bi alayhi salatu wasalaam daa masa tudd ci seen yàlla yi lu baax bi gàddaay gi jote jóge Makka dem Madinatul Munawwara ala mu daldi gàddaay moom Seydina Abu Ubayda radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye bi nga xamante ni ci la Badar jot fekke woon na ghazwatu Badrinil Kubra muy xeexu Badar non seulement Badar mais xeex yi ñëw ginnaaw Badar yépp fekke na ko Allahu akbar amul fenn fu yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn xare bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def lu dul Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah anhu mu ngi woon ci wetam Allahu akbar moom nag Seydina Abu Ubayda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas na ko yónni yónni ko ci benn convoi boo xam ne ab xeex muy ab sariya sariya boo xamante ne nii sariya waxoon nañ benn armée la boo xam ne ci ndànk lay mooy day nëbbatu buy dem comme benn détachement ci armée bi benn contingent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam moom du dem day yónnee moom yónni mas na ko yónni ci yooyu noonu ci sariya yooyu ci saraayaa yooyu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Maalik daldi solo ci Muwatta naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci musnad bi ak imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi al jamii ñu jële ci seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu wa an abihi abdullah ibn haram seydna jaabir mu ne radiyallahu anhu ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'than qibala as-saahili fa ammara alayna aba ubayda ibn al-jarrah wa hum thalaathumi'a wa ana fihim seydna jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de dafa yónni benn baasan benn ab sariya la benn contingent comme li ñu wax am ñu mu yónni xibala saaxili ñu dem côté tafes lañ leen yónni woon côté tafes la woon ca tafes ca ca plage ya ca côté géej ya fa amara alayhim bi ñooñu mu yónni nag mu def ki leen jiite di aba ubayda ibn al jarrah seydna abu ubayda ibn al jarrah nekk ki nga xam ne moo leen jiite woon wahum te ñoom mbooloo moomu thalathu mi'a trois cents lañ woon wa ana fihim seydina jaabir ne taman bokkoon naa ci ñooñu nga xam ne mbooloo moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon daal di def ki leen jiite di seydina abu ubayda aamir ibn al jarraax radiyallahu taala anhu wa an jaabir mu ne fa xarajnaa xatta ida kunna bi ba'd at-tariiq faniya zaad mu ne seydina jaabir radiyallahu anhu ah ñu génn di dem naka lañu daldi dem ba xaw dog ci yoon wi lu bari mooy dox lu bari lenn ci yoon wi nee na faniya zat suñu provision daldi jeex nekk à à à jeex amatuñ dara provision mu ne fa amar abu ubayda bi azwaadi dhalika al jaysh fa jumi'a dhalika kulluhu fa kaana mizwaday tamrin fa kaana yuqawwitunaa kulla yawmin qalilan qalilan hatta fani mu ne bi suñu provision nag jeex ni'mal amiru abu ubayda aamir ibn al jarrah allahu akbar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la provision bi jeex moom di Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu mu daal di digle ne léegi mbooloo mi yéen trois cents personnes yi am na ci yeneen riwaaya ak poussière euh, ne leen seen provision ku nekk li nga dosee ak tuut loo xam ne c'était personnel bi ngay génn pour yow lépp laa bëgg ngeen dajaleel ma ñu daal di dajale lépp neena bi ñu ko euh, dajale mu nekk genre ñaari njaq ñaari récipient yoo xam ne ci lañ doon def comme ay genre bac yoo xam ne yu toll noonu ci tàndara ñaari bac muy yoo xam ne ay yóbbal fu ñuy def yóbbal nee bi mu demee noonu nag mu mu mu jël lépp ngir léegi nag commencé nag bu nit ñu soxlaa mu commencé pour euh, di leen ko distribuer entre ñoom en tenant compte que ah mbir mi jógee guñu fi ndax àggaguñu walla boog ñu ngi ci yoon wi te àggaguñu fa ñu jëm waaw nee na mu dajale lépp mu ne nag ginnaaw bi ku nekk joxe li nga yor mu jël benn décision moom seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu ardaa mu ne nekkoon na di ñu dundal di ñu jox saabuñu bu ñu bu lekk jotee tuuti tuuti tuuti xatta faniya mais nag malgré lool mu def dajale lépp di ñu jox ndànk ndànk teewul mbir ma mujj nag jeex loola it far mujj jeex tàkk Allahu akbar bi amee ah problème nag commencé am mooy armée boo xam ne amatul provision imaginez nan lay deme nan la fay nar mbir mi nar a deme armée boo xam ne provision deseetu ko nga gis xoola politique bi mu doxal këne mbir yi bu dee dara doxatul dara doxatul wala dëkk bi nekk crise la meilleure façon ñu génn ci mooy solidarité moo tax yonent bi aleyhi wassalaam ne moom ci ashari yiw na yi la bokk muy waa kër Abu muusal al Ash'ari seen seen clan mu ne moom ci ñoom la bokk moom alayhi salaatu wassalaam te pourtant ñoom yaman lañ bokkoon lan moo tax yonent bi alayhi salaatu ne ci ñoom la bokk mu ne ndax ñoom bu ñu demee ba am xat-xat ñu nekk ci xat-xat dañuy dajale walla ñu ñu buñ bu ñu amee seeni récolte dañuy dajale lépp xooluñ kii wa ëppale këlee kii après ñu daal di koy distribuer seen biir waaw akbar loo xam ne an taradin ci seenum ngërëm ku nekk lay doon du ñu forcer kenn naan par force indil déedéet waaye ñoom noonu lañ mel muy communauté bu suudewu boo xam ne ñooñu moo tax crise du leen yombalal moo tax la meilleure façon génn ci crise mooy solidarité waaye bu dee crise day am ku nekk di gën a beru sa bopp sa sa bopp bopp sa bopp ku nekk di retirer li nga am di ko nëbbi bu boobaa crise bi fuite de capitaux mooy am te bu demee noonu fuite des capitaux ngeen këpp yéen ñépp mujj gi moo tax lu am solo en tant que chef mu récupérer loolu lépp ndax léeg-léeg am na décision yoo xam ne moom moom c'est par force amul ñuy xool naan loo ci xalaat ak gars yi ay ca est-ce que vous êtes d'accord déedéet am na ay solution ay devant de problèmes yoo xam ne amul naan damay euh, gars yi lan leen xalaat mooy il faut ñu réquisitionner te loolu sunnaa yonent bi la alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne comme niñ koy gisee insha allah ci ghazwatu Tabuk bi ñu ñàkkee ndox amuñu ndox mu yónni Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñeneen ñoom Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhu ngir ñu uti ndox ndaw sañu gisoon mushrika boobu mu yoroon ndoxam dañ koo réquisitionné ne ko àndal ak ñun intaliq bina ila intaliqi bina ila rasulillah aca topp ñu ñu dem ci ndaw yàlla li mu ñu mu ne leen zaaka saib asabi ñu ne ko mu ne leen kooku mooy ki jeng ki waa Quraysh di wax ñu ne ko en tout cas daal mooy ki ñun ki ñuy wax ak yow ki ngay wax daal kenn la dañoo réquisitionné ndoxu nit ndaw si te bi ñu accès yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewu leen mais lan moo tax ngeen réquisitionné ndoxu jàmbur ndax dañu ko soxla woon ndax c'était vital amoon yoon leneen lu dul lool moo taxit it Seydina Amir ibn al def mooy ne nekk nañ ci jamono joo xam ne amatul ñu naan ku nekk na yor li mu yor walla ndax li ñuy encourir mooy gars yi nag mu jub ñépp daayif bu ñu organiser wul affaire bi moo tax léeg-léeg réquisition loolu du tout le temps la baaxul ah waaye ñi mu jiite woon a mat ñoo ñoo mat li ñu doon kenn protesté wu ci ñu def ko ci gërëm mu daal di commencer di leen jox ndànk-ndànk waaye mujj gi mbir yooyu jeex bi nga xamante ne nii nag mu ñuy wax processus yu ndànk-ndànk boobu moom Seydina Jaabir bi ñu nettali nan la demee woon radiyallahu anhu mu ne fa lam yakun yusibuna illa tamra tan tamra mu ne moom daal doon mujj gi avant affaire yi jeex ndax affaire yi da début bi doon nañ joxe tuuti ngir euh, gars yi biñ demee ba nga xam ne affaire yi ñu gis na ne li ñu dajale mu ngi jeex bu baax mu ngi jeex si te besoin yaa ngi fi ba léegi mujj bi benn tàndarma benn tàndarma lay jox ku nekk la ilaha illallah benn tàndarma par jour ration allahu akbar ñun ne ku ñu ko defoon moom waxuma la ay ay yow la mbokk ma waxoon ne ñun moom l'islam jaraluñu sax bàyyi ndékki defar suñu ndékki dem bay ndékki ñu les ñu xam ne problème boo xam dañoo war a génn léegi dem rek leel ko diini ji loolu jaraluñu ko fokk ñu ndékki ba pare géex naan suñu ndox mu sedd door a door a xool lu ñuy def ah bi nga xam ne nag affaire yi jeex na mu ne summa sayyidina Jaabir ne summa naa ilal baax fa ida xóotun mithla darib am na boo xam ne mu ne anbar fa akala minhu dalika aljeysh thamaniya ashara layla thumma amara abu ubayda bi dil'ayni min adlaa'ihi fa nusiba nee na bi affaire yi jeexee nag ah ñu uti ca géej ga wàcceerlu ci yàlla rek ne aca léegi moom dara desatu fi lu dul dem ci géej ga xooli ba xam xam nga ne ñii duñu ay pêcheur mooy Yasrib xoola Yasrib euh, euh, madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xoolal xoolal rek euh, xoolal que ne ni mel ak fi mu féete est-ce que jege na géej Makkatal Mukarrama moom jege na géej mukk ñoo xam ne ñii Màkka ñi ya ñii Medina lañ dëkk léegi ñu dem foofu nee bi ñu demee ñu daldi gis fa benn jën wu mag benn liñ naan bale mbaa këll bu rëy rëy rëy rëy boo xam ne dafa échoué ci plage bi nee bi ñu ko jëlee jën wow ak ni muy rëy rëy rëy nee armée bi yëpp trois cent personnes yi ci lañ doon lekk seydina abu ubayda radiyallahu anhu ne ñu jël ci faaru ñaari faar ci faaru jën ne nañu ko samp ñu samp leen nee na mu digal kenn ne ko yéegal sa warwaay comme gëléemam ne ko jaaral ci wet gi nee na mu jaar ci wet gi ne faaru faaru jën wi moo gën moo gën njool li nga xamante ni mooy waruwaay wi ñu yéegoon loolu mooy mooy xam nga baleine dañ naan la xaw ma équivalent bu mag nii équivalent ñaata ñay la xaw ma loolu moom kon muy jën wu rëy yoo xam ne léegi moom ku leen ku ko gisul réellement sax gis nga ko ci télé yi nee na bi nga xamante ne nag loolu am na euh, moom daleen ne ndax biñ gisee jën wi dañ doon hésité ne mais lii dañ koo war a lekk ndax mbir dum déet après ñu ne non mu ne leen lekk leen ndax ñun dañoo nekk ci yoonu yàlla lañ ne moom Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu noonu la doxale euh, te bi ñu demee wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen ndax desewu ngeen pour wan nekkoon kon méddum géej dara new ci ndax laab na ndoxam huwa wu ma'uhu alxillu maytatuhu wa jaal naa suñu boroom ne ma defal leen ci maa leen di génne laxman tariyan ci géej yàpp woo xam ne wu neex la wu baax la muy euh, soydu euh, albax muy rëbbum géej kon moom seydna abu ubayda radiallahu anhu ginnaaw loolu it fekke na Uhud wax naa la ne fekke na Badar fekke na xeex yi nga xam ne ñoo am ginnaaw yépp waaye Uhud fekke woon na ko bokk na moom mooy ki nga xam ne bi nga xamante ne nii ci la kuffaaru Quraysh ni ñoom presque dañ ñëwoon ne dañuy jël seen revanche ñu ne tey moom ça fait l'occasion ñu jël suñu revanche ànd ak ñoo xamante ne nii ñoo leen di encourager muy seen jigéen ñeeg musiciens yeeg lépp ñu nekk fa di leen encourager ah ñoom nag bi nga xamante ne nii ci lañu kuffaaru si ni ñëw gisoon nañ nga rey nañ ñu bari ci lañ rey woon Seydina Hamza Seydina Abdullah Ibn Haram ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci ñu ñu jot a gis Abdullah Ibn Haram di bàyyi Seydina Jaabir radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñu bari yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog gaa yi dañoo toj bëñ damm bëñ bi ba Euh, flèche yi ñu doon dóor am na boo xam ne ci kii bi mooy mbubb comme lim soloon ci la dugg mooy bi ngay teg sa bopp nga xam ne bu ngay protéger yaaru casque ba mu ci duggee nag moom moo ko doon moo ne woon moo ko doon génne moom Seydina bi xeex bi jeexee Abu Ubayda radiyallahu anhu amul woon lu mu ko génne lu dul dafa matt affaire bi di pour xëcc ko par ñaari bëñee daal di ciy toog wadd ci saasi moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah moo tax am ci taabi'i yi ñu naan man de masumaa gis nit koo xam ne dafa ñàkk ñaari bëñam mooy koo xam ne dafa jaal jaal bu gën rafet que jaalu Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala wa ardaa ah moom nag bokk na ci tamit ci ni mu gën siiwe comme ni nga xam ne noonu la imaam Ahmad ibn Hanbal solo na ko noonu euh, xadiis la boo xam ne ñi ko solo bari nañ mu ngi ci saxiix yi tamit waa yaman daa am ñu jóge yaman daal ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dañoo bëgg nga yónnee ñu yónni mu ànd ak ñun benn waay boo xam ne yu'allimuna sunnata wal islaam moo ñuy xamal sa sunna moo ñuy xamal lislaam am na ci benn riwaaya mu ne ñoom dañ ne ko ib'ath ma'ana rajulan haqq amin mu ne dañoo bëgg nga yónni ñu waajoo xam ne dëgg dëgg ku wóor la koo xam ne ak wóora moom moom wóora ak wóoram kenn du ko nattab la yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne dinaa leen yónnee rajulan haqq amin Eh, Seydina Anas radiyallahu mi nettali mbir mi mu ne saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku nekk bëgg a doon kookat kooku ndax loolu dinaa leen yónnee koo xamante ni amin te amin du lu ndawa ah. d'ailleurs yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko waa Makka doon woowe al amin koo xam ne jéggi na day ci ku wóor ta degré spirituel bu rëy rëy rëy rëy la mooy du lu ndaw teg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man naa leen naa leen naa leen yónni ku mel noonu ku nekk di xool naan di yaakaar mu nekk moom comme ni ñu gisoon ci Seydina Ali ibn Abi Taalib bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la a'tiyanna ar-raayata ghadan rajulan yuhibbu Allaha wa rasuulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu bi Xaybar bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ne la suba di dinaa jox raaya gi di drapeau bi waajoo xam ne góor goo xam ne dafa sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaatu wasallam yo yàlla ak yonentam daal di koy sopp moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab comme niñ ko gisoon mu ne man bis boobu laa masa bëgg jiite dara ndax la ndax nit loolu dafa nekk lu rëy rëy rëy lii it moo tax ku nekk bëgg doon kooku kooku ku wóor ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom la yónnee waa Yaman ba ñëwee fa axada bi yadi abi ubaydata ibn al jarrah fa qaala hada aminu hadihi al umma bi ñépp di xaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël ci tée loxo seydina abu ubayda ibn al jarrah radiyallahu anhu ne hada kii aminu hadihi al umma mooy aji wóoru ki nga xam ne mooy suñu xeet wi umana uyi moom mooy seen moom mooy seen mooy seen cheikh al amin euh, version yu bari la nag am na ci yenn riwaaya dane xeet bu ne li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al umma abu ubayda amir ibn al am na ci yeneen version yeneen bi aleyhi salatu wasalaam dane xeet wu nekk xeet wu ne rek am na koo xamante ne nii mooy aji kóolute aju wóor ci xeet woowu nga xam ne moom mooy le modèle par excellence tekkiwul ne moom rek a ko doon mais moo ci le modèle par excellence ci kóolute mu ne xeet bu ne am na ko kanta sama xeet bii man sallallahu alayhi wa sallam sama xeet bii ki nga xam ne moo occupé place boobu martaba boobu ki ko occupé mooy Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa arda moom nag ghazwatu badrin am nañu ne ci boroom xam-xamu tafsiir yi rahmatullah alayhim këne aaya bi naan laa ci suuratul mu mujaadala wala mujaadila laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu ba aaya yooy jeex aaya boobu am na ci boroom xam-xamu tafsiir yi ñu ne rahmatullah alayhim que ne moom mii la ci ci moom la wàcc muy seydina abu ubayda aamir ibnul jarraah ndax li nga xam ne moom la imaam at-Tabaraani daal di solo ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ci al-Isaaba nee na sanad bi bu jayyid la bu baax la mu ne ja'ala waalidu abi Ubayda yatasaddaa li abi Ubayda yawma badrin fa yahiidu anhu falammaa akthara qasadahu fa qatalahu fa nazalat moom imaam at-Tabarani at-Tabarani ci al-Mu'jamul Kabir rahmatullah alayhi kon mu solo ci sanad boobu imaam al-Hafiz ibn Hajar ne bu jayyid la bu bon la bu baax la mu ne euh, yonent kii bésu Badar bàyyi Abu Ubayda ibn al-Jarrah di Abdullah woon nañ la Amir ibn Abdullah ibn Jarrah la tudd moom ci kuffaaru Quraysh nii la bokkoon tuubagul woon tuubul woon ndax moom dafa dee ci kéefër nee na ci xeex bi ci Badar ci xeex bi xare bi mais muy muy topp di ko topp rek moom mu koy moytu saa bu dajeeg moom bu dajeeg doom ji di Seydina Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu mu koy moytu bañ koo laal ndax lim doon bàyyam waaye bi mu koon bi muy baree di dajeeg moom noonu mu koy ut saa su ne ci la ko ngàdde benn yoon daldi koy baay ji moom moo rey baayam moom seydina abu ubayda amir ibn al radiyallahu taala anhu wa arda ba mu ko defee nag ci la suñu boroom daldi wàcce aaya boobu ne laa ci suuratul mujaadila ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne laa tajidu qawman yuminuuna billahi walyowmi al axiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulah yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ixwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fi quluubihimul iimaana wa ayyadahum bi ruuhin minhu wa yudxiluhum jannaatin tajrii min tahtihal anhaaru xaalidiina fiihaa radiyallaahu anhum wa raduu anhu ulaa'ika xizbullaah alaa inna xizballaahi humul muflihuun ne kon ci la boroom bi subhaanahu wa taala wàccee aaya bii ci suuratul mujaadila di dernière aaya bi mu ne laa tajidu doo trouver mukk mukk mukk xawman ay nit mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ki nga xam ne yaay jàng alxuraan gis aaya bi walla di ko dégg laa tajidu doo fekk xawman ay nit yoo xam ne yu'minuuna billah yoo xam ne dañoo gëm yàlla wal yawmil aaxir gëm tamit yawmal qiyam yuwadduuna ñuy am ay sympathie di sympathiser ak gaa yoo xam ne di soppu di bëgg man koo xamante ne haddallaha wa rasula moom day contrarier yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam lu lu alxuraan ne nii wala sunna ne nii mu wax lu contraire mu ne doo fekk mukk koo xam ne gëm yàlla gi mu moom gëm na yàlla mu dëggu ci moom gëm yowmal xiyaam ba pare muy sopp nit koo xam ne lu yàlla ne nii la mun a déeg du noonu kenn du ko fi doxal man sharia même loo ne lii moom yàkkam ci na xam ne lii la yonent mi alei satu salaam bëgg ba bëgg lu contraire mu ne nag doo fekk nit ku gëm yàlla gëm yawmal aaxir bés bu mujj ba muy sopp koo xam ne noonu la mel walaw kaanu même bu dee ne waajooju walla wala yu nga xam ne ñoom contrarier yàllaa ko yonentam sallallahu alayhi wa sallam la nekke doo gis ñu mukk mukk ñu bëgg leen même bu dee ne waajooju seeni baay la baayu yu lañ aw abnaahum walla sax ñu nekk seeni doom seeni baay comme Abu Ubayda baayam dafa bokk ci ñi doon contrarier yàlla ba moo tax ak yonentam alayhi salaatu wasallam mu jóge Makka ànd ak ñoom Abu Jahlin ñoom Utba ibn Rabi'a ñoo ñépp ñu ut armée ne dañuy dem fay l'islam mu ne doo fekk nag ku gëm yàlla comme Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu gëm bés bu mujj ba muy am benn xarma yàlla ku mel noonu moo taxit mu rey baayam mu ne walaw kaanu même bu dee ne kooku nga xam ne xeex projet yi yàlla tëral ak yonentaam alayhi salaatu wasalaam la nekk kooku bu ko mës bëgg même bu dee ne kooku sa ba baayam seeni baay lañ aw wala boog ñu nekk ñoom seeni seeni doom aw ixwaanahum walla ñu nekk seeni frère aw ashiratahum wala ñu bokk sa benn famille ika mu ne gis nga ñi mel nii comme seyna abu ubayda bii aay bi nag am na ñeneen ñu ne ci seydna abu bakrin radiyallahu anhu la wàcc am na yeneen wax tamit yu ci ñëw mu ne ulaayika mooy ne loolu dàqantewul ak dafa wàcc ci ñun ñépp ndax seydna abu bakar tamit radiyallahu anhu liñ ci wax badar la woon ba ko doom ji naan doom ji ba mu tuubee après naan ko badar de ñaata yoon laa la jekku doon la moytu mu ne ko man nag gis nga bu ma la jekkoon benn yoon rey naa la bu baax bu yàgg booba laa la rey ndax ci ko faaru Quraysh nii la bokkoon moo tax même bu dee ne seeni doom lañ aw ixwaanahum nekk seeni frère tamit aw ashiratahum wala ñu nekk seen famille mu ne ñi mel noonu nag ko gis nga gaay yii nga xam ne ñoom amuñu fillaahi lawmata laa'im xooluñu ŋàññ ku leen ŋàññ xooluñu ndax xam nañ ne Euh, mbokk mbokk mbokkuk l'islam moo gën a dëgër mbokkuk deretuk neen gu l'islam bokk xam nga ne mos ku nangoo ku ku fare baray baayam moom comme li Seydina Umar ibn al-Khattab waxoon ginnaaw guerre bi Badar man daal li ma gis ci prisonniers yii yow yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw na danga maa laaj sama avis mooy ku nekk nañu jël ki mu bokkal ñu daldi koy jox mu rey ko ba waa Quraysh xam ne amuñu benn xarma yàlla amuñu benn sympathie sympathie ay nekkuñu ay duñu sympathie kufru ci dara mu ne ñi mel noonu nag ñooñu la yàlla bind kataba la yàlla dogal dajale bind ca lawxul mahfuz bind ko ca lu azal waaye dajale ci seen xol ba pare saxal ci boole fii qulubihim ci seen xol al imaana mu ngëm yàlla wa ayyadahum non seulement dafa bind ngom yàlla ci seen xol dajale ko ci waaye waaw saxal ko fa wa ayyadahum ba pare mu daal di leen dëgëral bi ruuxin minu ci alxuraan jii nga xam ne mooy tukkee ci borom wa yudxiluhum mu daal di leen dugal jannaatin ay ajjana yoo xam ne tajri mu ngi dox lay daw min ci suufam al anhaaru dex yi xaalidiina fiha fa la ñuy mu ne ñooñu yàlla na yàlla yàlla gërëm na leen waradu anhu ñoom it gërëm nañ yàlla gërëm na seeni jëf ñoom gërëm nañ fay gi leen yàlla fay ulaika xizbullah mu ne gis nga ñii genre seydna abu ubayda gi radiyallahu anhum ak ñi mel ni ñoom ñooñ de xizbullah ñooy parti les partisans d'Allah ñoom ñooy militer dans le parti d'Allah ndax ñaari parti am ci kaw suuf te moo fi masaam le parti d'Allah le parti de Satan y a pas pluri euh, ay pluri parti yooyu amul déedéet yooyu amul en tout yàlla moom ñaari partie rekk la reconnaître les républicains yooyu moom taxawul les islamistes les kii les les modérés les loolu yàlla xamul lool dangay man a nekk jullit pire nga bokk ci parti nga nekk naafiq wala yéeféer nga bokk ci parti iblis moo tax mu ne ulaayika gis nga ñii xisbullah ñooy waa waa yàlla ñooy milité ci parti bi yàlla alaa waa wii alaa yëgoo ma yëgal la inna xisballahi dëgg dëgg nag li nga xam ne mooy parti bi yàlla nag les partisans d'Allah nag humul muflihun ñooy nag ñi nga xam ne ñooy texe saa su neex ah. loolu fokk nga xam ko lii nag gën nañ ko yaatal ci tafsiru suuratul mujaadila gën nañ yaatu ko lii nii kon Badar noonu la raye baayam moom Seydina Amir ibn al Abu Ubayda radiyallahu taala anhu ah, moom nag kon bi mu ñëwee madina nii imaam ibn isxaaq rahimahullah moom gis nañu li nga xam ne moom la wax imaam ibn isxaaq dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom ak imaam Muaaz ibn Jabal radi ah, ah, Muaaz ibn Sa'd ibn Muaaz radiyallahu anhu moom lañ mbokkaale waaye li gën dëgër wax na que Seydina eh, imaam Muslim soloona que ne Abu Talha te loolu mooy li gën a dëgër moom la yonent mi aleyhi salaatu salaam mbokkaale woon ak seydna abu ubayda radiyallahu taala anhu wa moom nag ginnaaw gi pour euh, euh, gën a gaaw bi nga xamante ni ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam génne àddina moom seydna abu ubayda bii la seydna abu bakrin waxoon ci bi waa lansaar euh, dajaloowe ngir fal ki nga xam ne mooy wutu yonent mi aleyhi salaatu salaam te am ku ñëw wax ko muhaajiruuna yi wax ko Seydina Omar ak Seydina Abu Bakr ak ña fa newoon ak Seyd muy dem mu ngi àndoon moom ak Seydina Amir ibn al-Jarrah bii di Abu Ubayda radiyallahu anhu bi ñu demee foofu waxtaan ak waa lansaar yi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dane man de gërëm naa ngeen tànn kenn ci ñaar ñii muy Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu ma tànn leen kenn ci ñoom ñaar ñu jiite jullit ñi ndax mbir mi moom bañ leen convaincre que ne mbir mi ci waa Quraysh muhaajiruuna yi ñoo ëpp ngëneel te ñoom ñoo war a jiit te yonent mi alayhi salaatu ci ñoom la bokk te ñoo njëkk dugg ci lislaam te ñoo dox mbir mi ba fii ne nag man moom ñii comme que d'accord nañ ci loolu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne Omar ibn al-Khattab abu ubayda ngi radiyallahu anhu ma tànn leen ci ñoom ñaar ku leen neex mu nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar moom seydna abu ubayda soo nañ ne seydna omar radiyallahu anhu dane woon seydna abu bakar fenn lañ ko deful kenn nañu tànnul ñun ñaar yow nga ne fi ñooy ñi ñu ñu ñuy tànn ñoo bañ kenn tànnu la kenn tànnu fi ma tànnuñu ma tànnuñu seydna abu ubayda yow lañuy tànn kon nga gis ne euh, lan moo tax Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne kii man naa euh, gërëm naa mu nekk mu nekk ci jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam budul ne fi nga xam ne foofu la tolloon te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi nga xam ne al mashhuudu lahum bil janna yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen seedeel diis ñooñu al asharatul mubashiriin ñi mu bëggal àjjana moom Seydina Abu Ubayda Aamir ibnul Jarraah saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy fukki saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mii ci la woon di seydina abu ubayda yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag euh, ci moom ay jikkoom mooy moom seydina abu ubayda dafa nekkoon koo xam ne dañ koo xam ci lewet nekkoon ku lewet neex a dëkkal neex a nekkal moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas na koo yónni fekk ci xazwatu zaati as-salaasil loolu insha allah dinañu ko gis buñ ci agsee eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu yónni ko ci benn sariya benn contingent mu dem am ci ñum leen yónni ba mu demee mu Seydina Amr ibn al gis ndax euh, ci côté Cham la woon dafa xawoon a sori ca frontière u Cham Syrie gu rëy googu ñu xamoon pas actuel Syrie bi ci waa Bali nekk foofu la ci waa Qudaa Amr ibn al-As ñëw ba foofu gis ne gaa yi ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni ñooñu ëpp te ñoo ñëpp arme ay arme mu dal di comme que moo jiite woon bi mu daldi yónnee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne nag dama bëgg nga yónnee ma renfort ndax kat gaay bi ma leen gisee ñii moom ak ñun moom daanaka moom moom moom moom moom euh, ça ne fait pas photo quoi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee ko contingent beneen ab mooy madad ñoo xam ne mbooloo mu rëy ñu dem ngir renfort benn renfort ñoo xamante ne ni bi yonent bi alei salaatu salaam bi waa ji ñëwee wax ko loolu ndaw li mu Seydina Abu Bakar ne man pare naa ngir dem Seydina Omar ibn al-Khattab ne pare na ñu bari ci saxaaba yi ne pare na ngir dem bokk ci renfort bi bi ñoom ñépp ñu dajaloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kan la teg mu jiite leen Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ngir mu dem nekk renfort Seydina Amr ibn aas radiyallahu anhum yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ndénkaane yi nga ko dénkoon moom Seydina Amir ibn al radiyallahu euh, riwaaya bi imaam Muusa ibn Uqba daal dina koy solo ci li nga xamante ne nii mooy al yi rahmatullah alayhi euh, boo demee tamit ci kii euh, Ibn Asakir indi na ko moom ci moom lañ jëli lii nii ci maghazi wu imaam Muusa ibn Uqba yi nga xam ne waxoon nañ la ne dafa naax saay waaye dinañ ko fekk ci téere yi pas mais ay version yu bari ay euh, nettali yu bari yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag bokk na ci lim ko dénkaanoon ne ko boo demee euh, bu leen fexe leen yow ak Amr comme que yéen yow yaa jiite renfort moom bu jiite armée bi nga xam ne mooy source bi bu ngeen demee boo demee yéen ñaar bu leen bu leen bu leen wuute ci dara bu leen wuute fexe leen seen kàddu nekk benn ñu daal dem renfort boobu Seydina Abu Ubayda jiite Seydina Abu Bakr na ngi ci Seydina Umar ibn al-Khattab fii jamaatin min saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum bi ñu agsee euh, Seydina Amr ibn al-As ne leen man maay seen njiit muhaajiruuni muy ñi ñëw renfort ne néeréet yow yaay jiitu ñi nga àndaloon waaye ñun yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abu Ubayda radiyallahu anhu la def mu jiite Seydina Amru ne leen yéen xanaa da ngeen fàtte ne man man maa leen laaj renfort ngeen ñëw Seydina Abu Ubayda bi mu gisee loolu mu ne radiyallahu ci lewet gi mu lewoon moo tax riwaay bi mu ne wa kaana xasanal xuluq muttabi'an li amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ahdi mu ne te Abu Ubayda radiyallahu anhu dafa nekkoon ku ku ku ku ku rafetoon xasanul xuluqi ku rafetoon ay jikko muttabi'an nekk aji topp li amri rasulillah li nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam digalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li nga xam ne moom la dige woon ak moom wax naa la ne bi mu koy yónni renfort bi am na lu mu ko dénk léegi mu ne Amr ibn al-As ta'allam Amr anna rasulallahi sallallahu alayhi sallam qaala li in qadimta ala saaxibik ala saaxibik fatatawaa wa innaka in asaytani mu ñëw ne bi ñuy naan kii moo ñu jiite kee nekk non yonent bi alayhi salaatu kii la def mu jiite moom mi nga xam ne mooy jiit mu daal di wàcce boppam ne ta'allam mooy i'lam xamal yow Amr ne ibn al-As radiyallahu anhu ne ko ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ma man Abu Ubayda boo demee dégmal agsi ci sa mbokk moom di Amr na topp nangeen toppante booy bu leen bu seen kàddu woo euh, divisé a ah, man nag bu dee ne toppoo ma ngir ma jiite armée bii comme ni ma jiitee ñi man ma ma bàyyi jiite armée bi ñi ma jiite daal di lay topp mu mujj topp leen nekk ci ñi nga xamante ne ci ñi euh, topp Seydina Amr ibn al-As ci ghazwatu zaati salaasil euh, radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam kon génne àddina gis nañ ni kon Seydina Abu Bakar bi mu waxee lool Seydina Omar dana ko ñoo lànk ñoo bañ yow la fa Seydina Abu Bakar nag xeex yi bi ñuy ubbi dëkk yi moom la jiite woon mu jiite Sham Sham muy côté Syrie foofu moom moo ko ubbi moom ñoom Seydina Mu'adh ibn Jabal ñoom Seydina Bilal radiyallahu ñooñu ñoom ñoo ubbi foofu ak Seydina Khalid ibn al-Walid ubbi Yaman jàll dem Irak jóge Irak Seydina Abu Bakar ne ko gaawal jóge Irak noo mën di gën a demal nga fekk ci ñoom waa Sham Abu Ubayda bu ko defee nga renfo nga nga dem foofu ba pare Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu gis ni Xaalid euh, ibn al-Walid radiyallahu xeex euh, lim ci am ci xam-xam daanaka ku ko am ci ci saxaaba yi bariwul wala boog ku mel ni moom pour ñu ne kii moom moo bokk ci xam affaire stratégie militaire ni mu ko xamee woon ak xeex moom nag mu gis ni comme que naa Xaalid raafal na yaman yaman moom pare na defar na yaman ubbi na Irak léegi Sham moo fa des te foofu résistance bi dafa bari mu ne ko gaawal bind ko ne ko lu mu gën gaaw demal nga fekki waa Sham Abu Ubayda ñooñu bu ko defee euh, nga jiite armée bi léegi ba pare bind naa Abu Ubayda ne ko euh, léegi Xaalid moom moo la jiite mais nga xam ne xoolal ñëwul naan di kaas de naan non comme gars yi nga xam ne armée rawatina armée africaine yi nga xam ne yàkkamti nañ ak pays pauvre yi ak pays ñi ne sax ay pays jullit lañ ñoom mooy ne général général bu ñu bu ñu dàq bu créer rébellion ah. général bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dindi ay galon mais euh, moo nekkoon semga bi chef d'état-major des armées boo ko fay jëlee dàq ko limogé ko mu créé benn rébellion moom da ñii de defuñu woon noonu Seydina Abu Bakar ak tan waxu dëgg moom mi ay siddiq fa inni qad azaltuka la ko wax mooy ne euh, kii naa la nu mu tudd euh, destitué naa la mooy euh, léegi pour wax ko ne ko armée yi léegi bul armée Sham yi jiiteetee ko mais Xaalid da ko jiite mais nekkul di rebelle wu Seydina Xaalid bi mu gisee bi mu jotee euh, tamit euh, lettre Seydina Abu Bakr bi ne ko léegi yaa jiite armée bi pas Seydina Abu Ubayda bi mu agsee di ko jàngal ne ko maa ngi waat ne man Xaalid yow Abu Ubayda radiyallahu anhu man nekkul ne ma demandé Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dara ne ko pour ma jiite dara moom moo xool bind ne pour ma jiite moom it mu ne ko moom jot na sax lettre mu ne ko Seydina Xaalid ne ko malgré man la def ma jiite yow Abu Ubayda yow yaay sangu jullit ñi yaay seen jiit nga xam ne noonu lañ nekke woon mais bi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu génne àddina fekk ñoom ñépp ñu ngi Sham Seydina Omar radiyallahu anhu dafa nekk xalifa décision bi njëkk a jël mooy moom li mu gis gisul li Seydina Abu Bakar gis moom dafa gis ne affaire yi moom gisul moom Seydina Omar li gis que ne Seydina Amir ibn euh, euh, Abdullah Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu kenn du ko jiite mu daal di destituer Xaalid ne ko déedéet léegi yow jiiteetoo mais na mbir mi delluwaat ci Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah muy même chose Xaalid mi nekkoon chef mujj nekk benn soldat ci soldat yi ñu koy jox ay ay ay ay ay muy exécuter sans benn problème comme ni nga xam ne noonu bi mu newee chef noonu la doon joxe ay ordre Abu Ubayda moom it muy exécuter sans problème Allahu akbar ñii di ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yar xoolal ñun suñu ñu puri ñi nga xam ne ñoom ñoom lañu école yi yar ak génne ak tamit suñu dëkk yi léegi bépp bépp fànn ku ñu ku ñu ku ñu jële fa nga nekkoon yow bu dee ni nit ki boo ko nee puusal rek lay mer kooku kay waxatuma laa mu amu poste nga ne ko jóge fa naa la ab honte lañ koy gis lañ koy gise jàppe ko kii damaa humilier c'est une humiliation en public pourquoi humiliation yow dangaa war sant yàlla ni yàlla mi ma tegoon fii muy responsabilité bu rëy teggil na ma ko nii te yàlla comme nii mu ma ko teggalee bu may àtte ëllëg yàlla na fekk li taxoon mu tegoon ma ko yëpp ma mataloon ko kam mooy xalaati noonu mukk Seydina Xaalid radiyallahu nekkaat mujj ci Seydina di Seydina Omar radiyallahu ndax Seydina Abubakar mi ngi ko yónnee ne na Xaalid jiite mbir mi ci fan yooyu la tëdd nekk feebar ci la génn àddina Seydina Omar radiyallahu nekk xalifa daal di ne nu mu gaaw na Seydina Abu Ubayda reprendre la tête de de de de l'armée Seydina Xaalid nekkaat benn soldat comme ñépp ginnaaw bi mu nekkee démb ak tay ci suba nekk chef noon lañu ñu ànd ba ni nga xam ne ci lañu ñu ubbee euh, fi nga xam ne mooy Jérusalem mooy baytul maqdis al quds ak dëkk yi nekk foofu yépp radiyallahu taala anhu wa ardaahum moom nag Abu Ubayda radiyallahu anhu foofu la ne woon Sham Euh, jiite woon armée yi bi nga xamante ne nag ci lañ ñëw wara a ubbi baytul maqdis ndax sulxu lañ ko ubbee muy ci négociation ginnaaw siège yu metti yi gaa yi nag ñu mujj nag yéeféer yi fa newoon ñu ne nag léegi ñun de dinañu nangu céder euh, mooy euh, daldi capituler waaye dangeen di woo seen njiit bi muy ki nga xam ne moom mooy ñëw signer euh, suñu capitulation Seydina Omar fa la demoon ba ni nga xamante ne fa la julli woon ba moo tax Jérusalem jàkka ji foofu ngay dégg ñu koy woowee jàkkaayu Omar foofu masjidu Omar muy euh, doom du rocher foofu noonu euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaaw gi moom Seydina Omar ibn al-Khattab ba nga xam ne ca lay dem Sham comme ni nga xamante ne noonu la imaam ibn Isxaaq solo na noonu imaam al Buxaari raximahullah solo na ko imaam Muslim ñoom solo nañu yonent bi alayhi salaam Seydina muy jamono Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu anhu dafa ànd ak saxaaba yu bari radiyallahu anhu jóge Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam di dem Sham bi mu ñëwee ba foofu jege jege Sham tuuti muy Syrie ñu ne ko nag ah amirul mu'minin jiitu jullit ñi kat problème am na ndax kat euh, Sham gee nga jëm kat peste moo fa am peste ba mu nga fa ci xadiis sayna abu abdullah ibn abbas mu ngi ci saxiixayni imaam muhammad ibn Sa'd comme niñ ko waxe soloona peste moo fa am Seydina Omar radiyallahu dajale saxaaba yi ne Seydina Abu euh, Abdullah ibn Abbas woowal ma muhaajiruun al uwal yi woowal ma muhaajiruun yu njëkk yi ñu woo leen ñu ñëw mu laaj leen lan moo ci seen xalaat ñoom ñii ne nañu dugg comme que ñëw nañ ba fii daal nañu dem dugg ci biir dëkk bi malgré peste après mu ne leen kon ñu bañ waxee lool mu ne leen dem leen mu ne ko woowal ma waa saar mu woowal ko waa lamsaar ñoom it ñii ne nañ dugg ñii ne buñ dugg comme ñi njëkk ñi comme muhaajiruuna yi mu ne léegi mu ne leen dem leen ñooñu dem mu ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma woowal ma ñi nga xam ne mooy ñi tuub fatxu Makka ak ñooñu mooy suyuuxu Quraysh yi nga xam ne genre euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee tuub bi ñëwee mu laaj leen ne leen lan ngeen xalaat ci mbir mi ndax fii ñu jëm kat test moo fa am euh, na waa saxaaba yooyu radiyallahu anhum ne ko yow ne ko yow amirul mu'minin bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fii mu ne dangaa ànd ak baqaaya ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fii mu ne dangaa ànd ak li des ci saxaabaay ponkali saxaabay yonent bi alayhi salaatu salaat salaam ñoom nga àndal jóge Madina ñëw ba fii loolu nag bul ak ñoom foo xam ne pes dafa am ñuy jeex ñun li ñu gis ñoom ñépp ñu d'accord ci benn kàddu nañ nañ dellu Seydina Omar ibn al-Khattab ne leen man ngeen a dem ba pare moom mu yëgle ne yëgle yëgle moom Seydina Omar ne man nag damay dellu mooy ne damay dellu Medina ga ma jóge woon ba mu waxee lool Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu mi nga xam ne ñëwoon na ngir di ko euh, accueillir si mook armée ñi mu àndaloon mu ne Seydina Omar atafirru min qadarillah mu ne Seydina Omar ah mais yow lii nga ne da dellu ndax dangay ngay daw ndax daw dogalu yàllaa tax nga bëgg a ñëw ba fii peste am ci biir dëkk bi nga bëgg a dem doo fi dugg Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko law ghayruka qaalaha ya aba Ubayda naam nafirru min qadarillah ila qadarillah mu ne ko bi mu ko nee ndax da daw yow amirul mu'minin ndax da daw li nga xam ne mooy dogalub yàlla mooy peste bi fi am ngeen dugg si Seydina Omar radiyallahu anhu gis ne moo ko wax mu ne ko law ghayruka mu rëccu ne aka neexoon keneen ku dul yow Abu Ubayda wax wax ji ndax fi nga toll mooy ne ndax la ndax mag fi mu li mu màgge place bi mu occupé ci Seydina Omar radiyallahu anhu te xam na ne bokk na ci ñi gën ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam te li am na ci xam-xam lu tax waroon na xam comprendre man Seydina Omar lii décision bii ma jël waroon na xam lu tax ma jël ko ba doo moom keneen mënoon na ko laaj mais pas moom moo tax mu ne ko euh, dama lay laaj est bu doon ne dangaa yor sa jur di leen sàmm ñëw fekk foo xam ne caawa mu rafet am ay ñax am yëpp pâturage feneen fi amul dara est-ce que boo ko fan nga ko yóbbu mu ne xanaa fi am ñax mi du ko yóbbu fi amul dara mu ne ko est-ce nekkul ne boo ko yóbboo fu am ñax mi ci dogalu yàlla la mu ne ko waaw mu ne est-ce que boo ko yóbboon tamit fi nga xam ne amul dara du ci du loolu du dogalu yàlla mu ne ko ah kay dogalu yàlla mu ne ko ñun tamit c'est pareil dañoo ñëw fekk foo xam ne dafa pestiféré dëkk boo xam ne noonu la mel ñun nag dem gii may wàññeeku delluwaat Madina loolu dañuy daw dogalu yàlla fii ci peste bi waaye biñ ko dawee daw ñu dem feneen waaye dañoo daw jóge ci dogalu yàlla dem ci dogalu yàlla Allahu akbar Seydina Umar ibn al-Khattab Allahu oh, akbar tax oh, moo ëpp non non non non non xam-xam bi comme nañu ko gise woon kenn mënu koo takk ndax yonent mi alayhi salaatu ga euh, euh, gént yooyu mu géntoon bañ ko waxee muy naan soow mu des mu daal di koy jox Seydina Omar ibn al muy naan ñu ne ko loo ko loo ko loo ko interprété yow yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne al ilm xam-xam bi nga xam ne ci lañ nekk noonu ci wax ji Seydina Abdurrahman ibn Awf moom mi nga xam ne fekkewul woon jataay bi foofu daa doxi woon yenn ci soxlaa mi agsi fekk leen foofu euh, mu laajte lu xew ñu wax ko ko mu ne man am naa ci xam-xam ndax Seydina Umar na al-Khattab amul woon benn ak saxaaba yi ne woon foofu dégguñu woon dara ci yonent bi alayhi salaatu wasallam dëkk bu am épidémie nan lañ nan lañ war euh, euh, ban position lañ war a jël en dëkk boobu ne l'islam bàyyiwul dara santé publique santé du cœur santé des cœurs waaye santé de corps dara la ci bàyyiwul ndax l'islam dafa ñëw ngir yéwénal ruux yi d'abord ak tamit dundu doomu aadama ndax tamit nit ku dundul mënoo jaamu yàlla mu ñëw ne am naa ci xam-xam dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ngeen ko gisee fenn muy ab taa'un di peste bi ci dëkk ña fa nekk bu ñu fa jógee di daw di dem feneen ndax dañ koy wàll ñooñu waaye tamit bu kenn jóge fa la ñëw dugg fa ndax yow da sànni sa bopp ci loo xamante ne da lay rey waaye nag ñoom bu ñu génn tekkiwul ñu toog croiser les bras mooy nañu def le tout di ut moyens yiñ ko mën a faje Seydina naaw ibn al-Khattab daal di kontaan sant yàlla mi nga xam ne ne moom mi nga xam ne moo dëppale li nga xam ne moom la gisoon di dem ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kon moom seydna abu ubayda ginnaaw gi mu dellu nekk foofu Sham euh, jiite woon leen bi pest bi nga xam ne mooy taawunu amwaas bi nga xam ne moo ray ñu bari bi mu xewee moom ci la ko pest bi laale woon moom nag li mu doon jiite jiite yépp wax naa la sànq Seydina Omar ba mu fa ñëwee baytul maqdis doon ubbi kii bi doon jël bunti dëkk bi ngir signer capitulation wu ñi nga xam ne ñooy yéeferu yooyu ba mu ñëwee seet si ko kër Seydina Abu Ubayda la mu fa fekk dugg këram gis benn jaasi la fa fekk ak li nga xam ne mooy tours mooy li ñuy protéger comme bouclier booy xeex ak benn ëmb Seydina Omar na ko ah yow de mënoon ngaa am ay bagage yow yow jiite kii yëpp amoo dara lii rek mu ne ko lii doy nañu lii dina ma jox tali ma jëm moo taxit bu masoon a nekk nag ci noonu la meloon àddina jiite ubbi dëkk yu meloon ak ni ñu naate woon Sham ba léegi xam nañ ko ndax Sham muy dëkk yooyu ay Jordanie Syrie guerre yee ko yàq nii rek mais boo min dinaanil ard bi ajjanay kaw suuf yi lañ bokk noonu moom la soobre woon bëggul dara ci alalu àddina yi lu ko doy rek la doon laal bëggul woon di dajale ngir war ne maa jiite déedéet moo tax doon na wër ci ci ci ci armée yi bu takkoon armée ngir ubbi benn dëkk yi da doon wër ci biir naan alaa rubba mubayyidin li thiyaabi wa huwa mudannisun li diini alaa rubba mukrimin li nafsi wa huwa lahaa muhiinun gadan idfa'u sayyi'aati alqadiimaat bil xasanaati alxaadisaat mu ne moom Seydina Abu Ubayda bari woon na lu mu wax lii naan bu tegee armée yi ba teg leen di def revue des naan alaa rubba mubayyadin li thiyaabi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee rubba bariwaana mubayyadin li thiyaabi koo xam ne di rafetal ay yéreem moom lépp di sol yére rafet ta weex moom daal cetug yéreem rek lay toppatoo bariwaana koo xam ne cetug yéreem di nes neseeka set rek lay toppatoo wa ah jamono ji muy def loolu mu dannisun li diini mu ngi tilimal de takkal diineen bi nga xam ne moo tax ñuy wax moom apparence am rekk ci lay focaliser wu di ci sonn jamono ji nga xam ne ci lay defar ay yéeréem apparence am ak apparawam ngir nit ñi di ko yéemu yéemu di yéem nit ñi ak wane ne moom moom dafa nekk koo xam ne ku civilisé la comme ni ko ñenn ñuy wax di diggante boobu bàkka jamono jooju bàkkaari xolam yi fexu ci fóot dara ci ñaan geeg soxor geeg bañ nit ñi ñu baax ñi yooyu yépp i lépp fexewu ci faj dara wawóota moom jamono jooju muy rafetal apparence am yéere mu danni suñ li diini mu ngi dox ci lu tilimal diinim saa su mu ne alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la robba mukrimin li nafsi ak a bari waa ay nit ñoo xam ne ñu fonk seen bopp lañ di teral seen bopp saa su ne di glo il se glorifie di glorifier seen bopp rek jàpp ne moom boppam mu fiiti kaw ñépp wa te moom jamono ji muy def noonu mu muhinun xadan mu ngi doyadal bakkanam boppam mu ngi koy doyadal di ko doyadal ëllëg ndax nii mu continuer nii nga xam ne ku mu gis rek jàpp ne moo la gën mooy yenn estime de soi yu ëpp yi waxuñ ne nit du estime dara déedéet nii estime yu ëpp yi jàpp ne yow daal fii mu ne bu asamaan si yoon wadd sax sa baaraam nga ko naan kii daal di koy téye lu baax rek sa kër la war a njëkk ñëw fii mu ne moom sëriñ su baax yi yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam buñ doon dell suwaat kaw suuf sama kër la ñuy daal mooy estime de soi yu ëpp yooyu te moom xamul ne bi muy def loolu mu ngi doyadal boppam yowmal xiyaam loolu mooy yow li li feeñ nii mooy ne day yëkkati boppam ndeke mu ngi koy waddal di ko doyadal yowmal xiyaam ëllëg waaw akbar xaw day niroog gis nga gis nga contradiction yi alladi yàqulu fi aaniyati dahabi wal fidda innama yujarjiru fi batnihi naaru jahannam ki nga xam ne yonent mi alayhi salaatu ki nga xam ne mooy lekk ci ndabu or ak xaalis li am ba des mooy ci biiram lay box boxi safarawu jahannama allahu moom ay bulet la woon ay ay ay poulet yu njoñ la woon ay ay ay ay ay poisson fumé la woon yooyu la doon lekk ndekete yoo di ko lekk ci ndab loo xam ne or la walla xaalis mu ngi koy lekk nii ci biti lii la mais réellement ndekete safaraaw jahannamu mooy box boxe mooy àgg ci biir bi mu ne ñoonu la kooku noonu la mel di màggal boppam ndekete yoo bakkanam ndeke muhiin mu ngi koy doyadal jàpp boppam di teg boppam fu kenn tegu newul xamul ne bi muy def lool moo signé ak torox tànge moo signé ak doyadeem waaw ba pare moom Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu mu teg ci di wax armée bi naan leen idfa'u sayyi'ati alqadimat bilxasanati alxaadisat mu ne leen idfa'u feg leen préserver leen as-sayyi'ati jañ leen mu dem mu dem fexe leen effacer pousse mu sori leen as-sayyi'ati ñaaw yi nga xam ne alqadimat ñu jiitu ndax nit ku ne am nga yoo def ya nga def mu weesu mu ne loolu nag jañe ko lan nga koy jañe mu ne bil xasanaat ci jëf yu baax yi alxaadisaat yi nga xam ne ñoo xew sa léegi yow woon sa démb raw na la te loolu dafa bokk ci façon yi ñuy fare bàkkaar xam nga bàkkaar dafa am ay façon yoo xam ne mooy tax yàlla daal di lay faral baal la sa bàkkaar am na bàkkaar yoo xam ne moom astaghfirullah rek doy na ci am na bàkkaar yoo xam ne astaghfirullah kese doyu ci boo jëlee àqu nit te muy dund ñu xam ko jël ko loolu toog sa nit te alalu jàmbur te naan astaghfirullah loolu taxul mu deñ dangay delloo affaire bi ak ci fan façon est-ce que bu dee bu ma ko joxee mu ray ma waaw loolu dangay jaar feneen wala du daal mooy ne yooyu da koo faju te alxuraan lii la wax lu lii moom lii cosaan cosaanam alxuraan moo ne idfa billati hiya ahsan as fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun hamim mu ne bi mu naan wala tastawil xasanatu wala sayya lu baax ak lu bon yem idfa billati hiya ahsan lu bon dee ko jañe ak li nga xam ne moo gën rafet moom la ni idfa'u sayyi'ati al-qadimat bil hasanati al-haditha ndax am na yoo xam ne bàkkaar yoo xam ne boo defee lu baax da koy effacer waaw comme waa ji ñëwoon ne yonent bi alayhi salaatu salaam man de def naa bàkkaar yu rëy wax ko ko mun a ko toogal mu julleeg ñoom ba pare ginnaaw bi mun a ko ana doon wax ki ko doon ki fi ñëwoon doon laaj mun a ko maa ngi mun a ko demal julli nga ak ñun mu ne waaw mu ne ko yàlla jéggal na la Allahu akbar waaw ca suuratu Huud ca fin ba la ko tari Allahu akbar mu taril ko foofu na ko demal yàlla jéggal na la mooy dafa am bàkkaar yoo xam ne jëf yu baax moo koy effacer moo tax loolu la doon wax naan idfa'u as-sayyi'ati al-qadimat bil hasanati waay waay fekk leen ñaawteef yi nga xam ne ñoo weesu ci li nga xamante ni te jiitu yu baax yi nga xam ne ñoom ngeen di remplacer seen place ndax benn bu bon benn lay doon te lu baax diis jëm kaw la loo xam ne buur yàlla rekk moo gën a xam ñaata lay doon moom nag ci ak wàcce boppam ba léegi moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ah, doon na wax ci sanad boo xam ne bu jayyid la ibn abi dunya ibn abi dunya moo ko solo ah, mu ne jële ci seydina thabit ibn aslam al bunani rahmatullah aley mu ne kaana abu ubayda amiran ala sham fa xatab mu ne abu ubayda de dafa mas a nekk moo ne woon comme ni ñu ko gisee moo jiite woon armée yi foofu sham moo jiite woon sham moo ubbi sham moo saxaaba yim àndaloon radiyallahu anhum wa ardaahum ak ñoom euh, euh, yazid ibn abi sufyan yazid di doomi abu sufyan nekkoon frère Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ñoom ñoo jiite woon foofu ñoo doon ak Seydina Muaz radiyallahu taala anhu wa arda euh, nee na bi mu nee foofu nekk ki nga xam ne moo leen jiite mu def benn xutba benn sermon mu ne moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah wallahi ma minkum ahadun yafduluni bi tuqa illaa wadittu anni fi mislaaxi mu ne mu def xutba ne wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne amul kenn ci yéen di wax ak mbooloo mi koo xam ne gënal na ma gënal na ma ragal yàlla ak ngë rawe na ma ragal yàlla ndax suñu boroom nee woon na loolu la nit ñi rawe ku la raw rek ragal ku la gën ragal yàlla moo la raw waaw ku la gën a ragal yàlla moo la raw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul gënalante diggante arab ak ku dul arab lu dul ci ragal yàlla mu ne amul kenn ci yéen koo xam ne dina ma gëne ragal yàlla lu dul ne man Abu Ubayda naa xemmeem bëggu lool ma nekk am nekk waa jooju noonu yor même der moom mel ni moom kooku nga xam ne moo ma gën Allahu akbar nekk ci yoonam topp ko ci lépp même bu dee ne masula gis yonent ci alayhi salaatu wassalaam waa jooju nga ne kooku kii kii wàcc na boppam Allahu akbar moom nag Seyna Abu Ubayda kon pest boobu ñu doon wax sànk moo ko jàpp bi nga xamante ne nii euh, ci la ko peste bi jàpp comme ni nga xam ne noonu la imaam alxaakim solo ci almustadrak raxmatullah alayhi ci yoonu abu saidin al maqburi raxmatullah alayhi mu ne bi nga xamante ni ci la peste bi daldi di taaxuunu amwaas gisoon nañ ko bi ñuy gis seydina muaaz ibn jabal ke ne moom looloo ko faat moom seydina muaaz radiyallahu anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la ko pest bi jàpp moom seydina abu ubayda dane dafa woo seydina muaaz radiyallahu anhu ne ko salli binnaas ne ko muaaz jiiteel nit ñi ndax moom mënatu ko woon ndax pest bi jàpp na ko ba mënatula la jiite mu ne muaaz jiiteel nit ñi wa ma adraka man muaaz waaw gisoon nañ ko moom lañ mujjee def sax tarjumaam walillahi alhamdu wal na mu boole def ñoom ñaar ñu taqaloo euh, même tarjuma Seydina Mu'aaz ak Seydina Amir Abu Ubayda Amir ibn al ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon jóge Madina dem xare ji Sham ba ubbi ko jiite woon foofu Allahu akbar Seydina Abu Ubayda Amir ibn al ne Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ne ko jiiteel nii Seydina Muaz jiite nit ñi bi muy jiite nit ñi Seydina ci jamono yooyu ci la Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah di génn àddina Seydina Muaz ne ah, ci biir xutbaam boobu mu xutba nit ñi mu ne wa innakum fuji'tum bi rajulin maa az'amu wallahi anni ra'aytu min ibaadillahi qattu qattu aqalla hiqdan wala abarra sadran wala ab'ada ghaayila wala ashadda hubban lil aafiya wala ansaha lil aamma minhu fatarahamu alayhi bi nga xam ne nag ci la nekkoon Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa jiiteel nit ñi ndax euh, peste bi jàpp na ko mu génn àddina ci fan yooyu seydina Muaaz ibn Jabal mi nga xam ne moo leen jiite ginnaaw gi moom la waxoon mu leen di jiite mu daldi wax ak ñoom wax ci xutba bi ne yéen nit ñi de ah xam am na lu leen tiital fuji'tum bi rajul mooy le fait que ki jóge ci yéen ki ngeen ki fi jóge génn àddina muy Abu Ubayda Amir ibn al moom de xabaaru génn àddina nim ñu tiitale tiital nañu ak ni mu gaawe moom xam naa tiital na leen ci góor goo xam ne man de man Mu'aaz maa ngi wàcc yàlla que ne gisuma koo xamante ne nii Euh, ci jaamu yàlla yi man li ma jàpp man Muaz radiyallahu anhu mooy ne masuma gis ci jaamu yàlla yi koo xamante ne moo gën néew ak keñaan ka moom mooy amul woon keñaan ku gën néew keñaan que na Abu Ubayda man Muaz ibn Jabal de jàpp naa ne ma masuma gis ku mel noonu waaye wala abarra sadran waaye masumaa gis man Seydina Muaaz koo xamante ne nii moo gina eh, eh, eh, baax xol mooy koo xamante ne xol bi dara new ci mu ne masumaa gis ku mel ku gën ku gina baax dënn gina yaatu dënn ko moom waaye man de Mu'aaz masumaa gis koo xamante ne ni abada ghaila moo gën a sori ghaila mooy daahiya mooy euh, koo xam ne mooy daahiya mooy catastrophe mu ne gisuma tamit koo xam ne moo gën a sori catastrophe lii ko dal metti gi nga xam ne moom endossé na ko te dal na ko waaye wala ashadda xubban gisuma koo xamante ne tamit moo gën a tar gina bëgg li nga xam ne mooy alaafiya mooy di jaamu yàlla ci moom ni mu ko bëgg moom borom bi subhaanahu wa ci jàmm wala am saxama suma gis ba léegi koo xamante ne nii moom moo gën a conseil nekk conseil lil amma ngir nit ñi ñépp amul kenn koo xam ne rek ruusoon na la wala jombale woon na boppam ne kii moom bokkuñu classe kii man ba may dugg ci lislaam kañ la fi ñoom démb lañ dugg kon ñooñu jarul du ma nekk di waxtaan ak ñoom bal déedéet masumaa gis ku ko gën ci loolu mu ne leen nag Seydina Muaz ne fatarahamu yi ñaanal leen ko yërmande yàlla moom Seydina Abu Ubayda miy génn àddina moom nag muy génn àddina ci peste boobu kon di taawunu Amwaas foofale ci Sham l'an 18 ci d'après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jamonoy xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal maskanahu wa mathwa ginnaaw kon abu ubayda amir ibn jarrah imaam ibn isxaaq rahimahullah kon loolu la wax ne ñoom moom la yonent bi alayhi salaatu ak seydina sa'd ibn mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah di axu bani abdil ashhal di mbokk wa bani abdil ashhay ashhal axaway ñuy ñaari mbokk ah Seydina Saad moom gisoon nañu ko waxoon nañ ko sax moom imaam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah waxoon nañ la nag riwaaye bii dafa am problème kii nii mooy bokkul ji mu wax nii nii nii waxoon nañ bi dëgër mooy ne moom Abu Talha la Seydina Abu Talha moom incha allah comme que dañoo nekk ci lancewul imaam ibn ishaq di wax moom tarjamaam dañ koy bàyyi ba bu yàggatul incha allah imaam ibn ishaq mu ñuy continuer di limal ñi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mbokkale ba léegi mu ne wa abdurrahman ibn awf wala wa abdurrahman ibnu awf wa Sa'd ibn Rabi'i axu al-Harith ibn al-Khazraj axawayn mu ne moom Muhammad ibn Ishaq imaam ibn Ishaq rahimahullah mu ne ñeneen ñoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da leen a mbokkale def ñuy ay mbokk ñoom ñaar mu ne waa Abdurrahman ibn Awf di Abdurrahman ibn Awf mu ne wa Sa'd ibn Rabi' ak Sa'd di doomi Rabi' axu balxaaris di mbokk waa balxaaris ibn al xasraj bokkoon ci waa xasraj ci waa madina axaway ni mu daal di leen def ñaari mbokk ah, bii nag bu dëgër la wax jii waxoon nañ gisoon nañu ko ne imaam al buxaari yi daal koy solo na ko noon imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah aley imaam al buxaari rahimahullah mu ne wa qaala te nee na kan moo wax mu ne Abdurrahman ibn Awf di Abdurrahman ibn Awf moom de mu ne neena imaam al-Buxaari nag Seydina Abdurrahman ibn Awf de neena aaxan nabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam de mbokkale na bay nii diggante man Abdurrahman ibn Awf wa bayna Sa'd ibn Rabi' ak Seydina Sa'd ibn Rabi' lamma qadimna al-Madina bi nga xam ne ci lañu euh, agsee Madinatul war la ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon loolu mooy wane ne imaam ibn Isaaq bii nii bokk la bi jiitu mooy bii moom bu dëgër la te ñëw na ci sax yi lu koy dëgëral Seydina Sa kan lañ defuloon tarjuma Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Sa'd ibn Rabi' defoon nañu ko moom Seydina Sa'd ibn Rabi'a bi ñu gis bi l'islam dooru dugg Medina defoon nan tarjumaam walillaahi alhamdu wal léegi nag kon mu dese ñu tarjuma kan mu ne wa Abdurrahman ibn Awf wa Sa'd ibn Rabi'a kon ñu war a def tarjuma Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu bokk ci ahadul mubashirin ñi al ashra ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégaloon àjjana ci fukk ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi gën a màgg moom ci la bokk moom nag xam naa bii di ñëw la ñuy def tarjama bi di ñëw ndax du fi xaj te lay may ragal mu gudd comme ni Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ndax waa ñii ñooy saxaaba yi gën a màgg moo tax seen tarjama gudd noonu euh, même bu dee ne mbir mi aajowul ci loolu ndax gis nañ ñoo xam ne ndax a jotu ñoo bari mais masala yiñ ci développé en même temps ci tarjuma yi daa tax mu gën gudd ko ñeneen waaye xam naa nag moom kon bii di ñëw insha allah da ñu ngi fi imaam Ibn Ishaq ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mbokkale diggante Abdurrahman ibn Awf ak na Sa'd ibn Rabi'a bii di ñëw ñu def tarjuma